day yeesalaat loolu nag loolu lay wax ne loolu daraa ci dëgërul mu ne lii moom de toute façon xalatun def def la la sarixun gu leer naññ waaw loolu daa leer naññ naññ naññ waaw kon nag loolu lu amaam solo la mu ne al imaam al xaafis mu ne rahmatullah alayhi hadis bii nag tàntaamam mu ne dañ ciy jànge possibilité sukkandikoo ci baat ci booy riwaaye hadis booy jël hadis mooy soxla woo yow ki ngay jële hadis il faut nga koy gis boo ko déggee te mu leer na ne moom la loolu daraa ci newul lool dañ koy jàng fii parce que in ummi maktum ak tamit nit ñi dañuy nekk seen kër yi dégg kaddu Seydina Bilaal di nodd yonent bay saa saam ne leen bu leen bu waaw ci hadiis ibnu bi waaw ne ne ne ne leen bu mu leen nax de bu leen bu leen nax li nga xamante ne mooy noddu Seydina eh, eh, ki ki nga xam ne mooy euh, laa yaghurrannakum euh, laa yamna'anna ahadan minkum azanu Bilal ci hadiisu Ibn Mas'ud bi bu mu tere bu ko ngalla waay kenn ci yéen noddu Seyna Bilal bi aw qaala wala boog mu ne nidaa'u Bilal min suhuurihi ci xëddam gëm doon xëj xëdd fa innahu yu'adhdhinu ndax Seyna Bilal day day day day noddu aw qaala yunaadi wala day woote bi laylin ci guddi li yarji'a qaa'imukum ndax ki taxaw di julli ah. bu dee daa bëgg a noppaleku laata fajar gi di jot mu tëj jullim wala boog bu dee daa bëgg euh, na waajal euh, witar wala yu mel noonu wa yuqidu na'imakum mu daal yee aji seen nelaw bi waaw kon nag loolu la hadith Ibn Mas'ud bi loolu la doon wax kon mooy nit ñi la ñuy dégg dañuy dégg rek allahu akbar allahu akbar ñu xam ne kay kàddu Seydina Bilaal la ñu déggaat beneen noonu dégg xam ne les kàddu Seydina naa Ummi Maktum la loolu ci lan lañ tegee loolu lan lañu basé wu ci kàddu gisuñu leen waaw <laughs> mu ne lool dañ ciy jàngi kon xadiis bi que ne riwaaya soxlawul ka ngay jële xadiis ak ka ngay jële xam-xam mu nekk koo xam ne da nga koy gis waaw bu dee ne ida kaana aarifan bii mais à condition que ne xam nga que ne lii kàddoom la waaw waaw léegi mu ne waaye loolu nag wax waxaala fa fi zalika Shu'ba waa imam Shu'ba amirul mu'minin fil hadith nee na déedéet parce que ihtimal ishtibaha ndax possibilité mooy euh, euh, lënt lënt am mooy waa ji jàpp ne baatu kii la hein après euh, moom du nekk baatama <laughs> waaw loolu wóoru la loolu moo tax ci saxaada ñu ëpp ne woon loolu duñ ko nangu parce que bon bu dee selmaxa bi la mën na jàpp ne diw nii moo wax lii mu ñëw seede ñu ci devant le juge alors que baatu keneen la voilà euh, loolu <laughs> wallahu taala waaye dañ naan loolu de toute façon ama moom ak shahadaam loolu mën a nekk loolu mooy li euh, lëng te tamit mooy xam nga euh, dëgg la lu mel nii comme imaamu Nasaa'i moo ko daloon ak al-Haaris ibn Miskiina ah, rahimahullah mooy <laughs> sëriñam boobu nga xam ne da koo dàqoon waaw sëriñ wi daa jàppoon ne imaamu Nasaa'i mi jàng taxu koo jóg quoi kii mooy bu doon jàng ci day dóor leer quoi <laughs> ñëw ni kii jàng ci xadiis sawaay day solu noo xam ne danga naan mais kii est doomu buur sax ni muy solo sol bu ba yow mooy liñ naan day teg quoi <laughs> sol lu muy sol te yu rafet ñëw ne day jàng ci xadiis sëriñ bi daal jàpp ne kii est espion bu nekk ci mu dàq ko <laughs> dàq ko ngir mu bañ a ñëw ci daaraam ji quoi mais léegi na la neewul waay yow waay waay waay waay waay waay tappi waay demal toog ay yooyu bu doon ñun quoi suñu bakkan yi di wax mais moom li mu def c'est grave <laughs> léegi bu jàng sëriñ bi buy jàngale day nekk ca gannaaw mbaar ma du dugg de day nekk ca gannaaw toog di déglu di bind sëriñ bi buy wax muy bind moo tax te te te bi muy bind sunan bi neewul waay yow. man sëriñ yépp de toute façon xadiis yi may jële ci moom mën naa ko am ci yeneen kooku moom sama téere du ma ko ci bind sëriñ boobu ni mu soxra woon ci man en plus may ñëw mu may dàq devant tout le monde di ma toroxal quoi xam nga waxi caaxaan yooyu nga xam ne ñun moom la ñuy wax ba pare jàpp ñu ngi ci dëgg <laughs> mais day indi xadiisam ci sunan bi ba pare naan euh, euh, euh, qira'atan alayhi wa huwa asma waaw ne man maa ngi soloo lii ci alxaaris ibnu miskiin fekk ñuy jàng ci moom man ma nekk di déglu waaw may dégg kay jàng hadith yi waaw comme ni imaamu Maalik doon def xaar la doon def waaw kon loolu te pourtant finalement mooy yooyu noonu jële booy xool gisul sëriñ bi mais ca gannaaw la nekk mais di ko dégg moo tax loolu lu mën a nekk la wallahu ta'ala a'lam voilà ah. léegi tamit euh, mu ngi noonee dañ ciy jànge tamit que nit ki mën nañoo wax benn euh, loo xam ne nit mën na jàpp ni euh, euh, benn lu ko yàlla teg ci nattu nga koy wax ngir nit ñi xàmmee ko comme al ama imam Seydina Ibnu Ummi Maktum silma xalawoon dañ doon wax ne moo tax fii mu ne wakaana dafa ne woon moom ama ci yenn riwaaye yi daa ne woon koo xam ne doon loon gis loolu noonu mooy du tout le temps la ñuy tere lool nit ki da koy wax ngir ayibal nit ki loolu dafa xaram mais bu dee ngir ràññee kese la loolu dara newu ci te moo am fii te moom la alquran wax abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma voilà waxul ne an wala am an ja'ahu ibnu ummi maktum voilà <laughs> kon <laughs> mu ngi noonee loolu lu ama am solo la voilà bu dee ràññee loolu mën naa nekk waaye da dañ ciy jàng ibnu ummi maktum le fait que nit ki ñu man koo askanele ndeyam bu dee ne dëkk ci siiwe ba kenn xamu ko lu dul loolu waaw te Ibnu Umm Maktum mii moo ci gën a siiw ci saxaaba yi radiyallahu anhu koo xam ne ndeyam lañ ko doon askanele voilà ak ak ak ak ak Ibnu Buhayna voilà Ibnu Buhayna ak Ya'la ibnu Munya ak al-Harith ibnu al-Barsa ñoom ñëpp radiyallahu anhu ay saxaaba la joo xam ne seeni ndey lañ leen doon askanele euh, waaye loolu siiwut arab yi en général doomu ñoon askanale nit lu dul ci baayam wala maamam waaye côté ndayam loolu mooy ay kaala yoo xam ne gis nga dañ koo mën a lim loolu moo tax waxoon nañ la fan ci jataay jële euh, ne euh, euh, kii Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al kuufi waaye aslu waaye basari moom ci woppam da doon bañ loolu muy ñu xame ko ci Ibn Ulayya loolu moo taxoon imaamu Shafi'i rahimahullah sëriñam loonu doon moytu di wax turam euh, di wax ibnu Ulayya doomu Ulayya parce que moo doon yaayam te boroo xam-xam bu mag la woon te nit ñi moom lañ ko xamee mais moom bëggul woon ñu koy askane la ndayam waxoon naa la imaamu Dhahabi ne waaye waaye rahimahullah waaye loolu dara nawu ci waay ah c'est juste pour mais lool dañ naan li li imaamu Shafi'i wax mooy li gën ak i teggin waaw di sóoraale loolu bu ñëwee nag ba mënuñu wax bu dee dañuy wax kenn du xam lu dul lool ñu ne ah mu doon wax ah ki nga xam ne moom la gaa yu xaa alladhi yuqaalu lahu ibnu ulayya mooy ki nga xam ne moom lañ naan ibnu ulayya voilà waaye waxoon nañu tamit yahya ibnu ma'in <laughs> imaamul jarh wa ta'dil saay bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne <laughs> naan euh, euh, euh, di wax hadis naan ismail ibnu ibrahim au lieu mu wax lool mu naan haddathana ismail ibnu ulayya imaam Ahmad ne ko euh, euh, euh, ne ko bul wax loolu bul ma <laughs> bul wax loolu waxal Ismaïl ibn Ibrahim ndax man kat jote ma ne da ko doon bañ de waaw da doon bañ an yun saba ila ummihi ñu koy ñu koy ñu koy askanel ndayama ah, loolu da ko doon bañ de ibnu <laughs> ibnu Yahya ibn Ma'in rahimahullah ne qad qabilna minka ya mu'allim al-khayr <laughs> mu ne imaam Ahmad waaw waaw léegi yow de nangul nañ la waa waa baax na wan de nangul nañ la li nga ñu irshad li nga ñu orienté ni yow jàngalekatu yiw bi <laughs> kon boog nañu wax isma haddathana Ismaïl ibn Ibrahima waaw kon nañuy wax loolu kon voilà mu ngi noonu da ngay woyof tamit quoi <laughs> <laughs> euh, loolu euh, mu ngi noonu mooy da ko orienté nañ ngir mu wax loolu voilà boo gën comme que da koy bañ daal Euh, euh, nañ nañ nañ nañ tënku ci lool rek voilà <laughs> hein wallahu taala alam waaye euh, léegi kii al imam an al al hafizul zay kii al kii waliyuddin al iraqi rahimahullah mu ne dañuy jàngee ci xadiis bi ci sarxu tasrib mu nekk ne possible mooy dañu sopp nit ki noddukat bi mu nekk ci bërëb boo xam ne bu kawe la ndax ci la ñuy gisoon nañ ci xadiisu euh, Urwa bi mu jëlee ci benn jigéen ci waa Banu Najjaar mu ne sama kër la Seydina Bilaal doon yéeg parce que moo nekkoon sama étage moo gënoon a kawe ci Médina euh, radiyallahu anil jamii euh, loolu ngir nit ñi mën a jote kàddu gi ndox ci la ji koy gën a bu tiimee nit ñi di wax lool di noddu ci lay gën Euh, jote quoi ci nit ñi ah léegi nag al imaam Waliyuddin mu ne waaye nag est ce que iqam dañ ci dañ naan loolu la tamit waa ji daa war a yëfu gën a kawe mu ne al Muhaamili de ak al Baghawi ci suñu mbokk yi nee nañ mukk ci Shafi'i déedéet iqam fan iqam moom ci jàkka ji fa nga nekk ngay taxaw a ah, imaam an-Nawawi ne waaw ah loolu ñoom ñaar ñu wax mooy dañ koy yen mu dee ne du jàkka bu du jumaa voilà nañ wax du jumaa rek mooy masjidun kabir boo xamante ne du soxla aajoom soxlawul ñuy wax ci kaw mais léegi ñun léegi mukabbiru sawti yi am na waaw ñun walillahi alhamdu wal man na masala yi yépp mooy micro yi taxaw nañu seen place voilà boo yoree micro moom mooy yooyu yépp moom man ngaa nekk ci biir jàkka ji di doo soxlawoo yéeg fu kawe ci minaare bi wallahu taala alam waaw léegi léegi nag ginnaaw lii am na benn affaire bu ñu la doon wax mais foog naa loolu nañ ci ñëw bala ñu koo fàtte mooy euh, le kë que euh, euh, diggante moom la hadith wax walam yakun baynahuma illa an yanzila hada wa yarqa hada mooy que ne diggante newul woon lu dul kii wàcc kii yéeg loolu imaam an-Nawawi rahimahullah da ne loolu tekkiwul ne affaire bi noonu la gàtte woon quand même tekkiwul ne Seydina Bilaal day noddu ci guddi gi te li ma la doon na sànq ne li lool ñu soloo naan euh, sayyidam euh, euh, kii sayyidatu Aisha da doon wax ne ibnu ibnu Umar dafa juum loolu dara la dëgërul te wax jox ibnu Umar radiyallahu anhu dara la même bu dee càllale boobu dëgër na waaye mooy loolu ginul dëgër parce ibnu Umar dara la juumul te waxoon naa la ibnu Mas'ud du loolu wax sànq te mu ngi ci saxiixayni yi laa yam na annakum mu ne yonent way saa saam nee na laa yam na anna ahadan minkum azanu Bilalin waaw min suxuuri fa innahu yu'adhdhinu aw yunaadi bi lay mu ne bu kenn ci yéen noddug Seydina Bilaal tere xëddëm ndax moom buy nodd mooy ci guddi gi la fajar gi jotagul te noonu Seydina Samura ibnu Jundubin radiyallahu ta'ala anhu imaam Ahmad solo na ko taalibe bi imaam Muslim rahmatullah alayhi te imam muslim dafa dajale hadith yooyu yoom la ibnu omar euh, saydna ibnu abbas samura radiyallahu anhu ibnu jundub mu ne man sami'tu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam saydna samura sahaaba la radiyallahu anhu mu ne dégg naa saydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laa yaghurranna ahadakum nidaa'u bilaalin min as-sahuur voilà mu naan bu kenn ci yéen bu mu ko wor mooy ba mu bàyyi xëddam kenn ci yéen li nga xam ne mooy mooy wooteeg mooy noddu Seydina Bilal kon loolu kay mooy moo doon njëkk a noddu ci guddi gi la woon te naka noonul euh, Seydina Samura radiyallahu taala anhu wax euh, loolu andi na ko ci la laa yaghurrannakum min suhurikum azanu Bilal voilà bu mu leen mu ne yonent fee saa ko bu mu gallawaay ah mooy bu mu war kenn ci yéen ci li nga xam ne mooy ak xëddëm noddug Seydina Bilaal lii lépp day wane euh, que ne Seydina Umar dara la juumul li mu wax noonu la ah juumul la waaw xadiisam bii benn njuumtee ci amul wax nañ la rek niñ koy boole xadiisu Unaysa ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu anil jamii euh, euh, léegi voilà loolu ginnaaw bi nga xamante ne nii Eh, yaakaar naa ne nekk na loo xam ne lu kileera kileer la léegi nag mu des liñ doon wax léegi ah liñ doon wax léegi eh, ne waaw waa léegi attends li mu ne te ñoom seen diggante nekkul lu kii wàcc kii kii kii wàcc kii yépp waa loolu est-ce que est-ce que est loolu la gaawi woon est-ce que loolu la gaawi woon ah est loolu ah loolu noonu mooy euh, euh, euh, laaj bi léegi nag loolu mooy laaj bi léegi loolu mooy laaj bi nii voilà léegi loolu mooy li nga xamante ne mooy suñu laaj bi mooy léegi ñu laaj voilà mooy laaj bi nga xam ne moo ci am waaw imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne qaala al-ulama pour wax la ne affaire bi jaajëwul loola mu ne maanaahu walam yakun baynahuma illa an yanzila hada wa yarqa hada mu ne qaala al-ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañ maanaahu anna Bilalan kaana yu'adhdhinu qabla al-fajr mu ne maanaahu mooy Seydina Bilal da doon noddu laata laata li nga xamante ne nii mooy fajar da doon noddu li nga xamante ni mooy laata fajar. waaye bu noddee ba pare wa yatarabbasu ba'da adhanihi da doon toog di xaar da doon toog di xaar di xool fajar ji horizon bi ginnaaw bi nga xam ne ci la nodd ba pare lu du'a ngir toog fa di ñaan am na xam ne doon nodd fajar comme li Sayyidatu Aisha wax da doon nodd fajar ba pare toog nekk foofu di ñaan yàlla kuffaaru Qurayshi yi voilà di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Qurayshi yi waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo leen indi ci xuma Yasrib gi voilà léegi nag mu ne kon loolu la doon def di xool yéeg ci kaw tuwaawu euh, ndaw soosee di xool li nga xamante ne mooy euh, euh, feeñu fajar gi waaw léegi bu xewee rek mu daal di wàcc nag bu jegee mu daal di wàcc daal di koy wax Ibnu Umm Maktum mu waajal daal di yéeg ngir daal di nodd loolu la al imaamu al Euh, euh, euh, an an-Nawawi rahimahullah ne boroom xam-xam yi loolu la ñu wax voilà waaye <laughs> imaam imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa hada bi mu ëndee lii ci waxu imaam an-Nawawi bi ci al-Fath mu ne lii ma wuduhi mukhalafati li siyaq al-hadith yahtaju ila dalilin khas waaw <laughs> lima saxahu hatta yasuuga lahu ta'wil mu ne lii imaamu Nawawi wax nag même bu dee gis nañ ne mooy buñ xoolee li mu wax nii ak hadis Ibnu Umar bi radiyallahu anhuma mooy wute nag lii quoi mooy parce que dana rek walam yakun baynahuma nekkul seen diggante illa an yanzila hada wa yarqa hada seen diggante bu kii nodde ak keneen ki di nodd mooy lu dul kii wàcc kii yéeg loolu moom wanewul ne Seydina Bilaal da doon nodd bu pare toog mu ne malgré lool daa laaj dalil boo xam ne bu wéet la boo xam ne bu jagoo buy dëgëral lool dama ne la loolu feeñ na ci le fait que Seydina Bilaal da doon toog Sayyidatu Aysa ne euh, bu da doon da doon ñaan yàlla kuffaaru Quraysh yi voilà euh, mi nga doon wax naan euh, di leen ñaan yàlla moom ñoom ñi nga xam ne ñoo leen indi ci ardul waba waaw ci euh, dëkk bii nga xamante ne nii mooy dëkku dëkkub dëkkub dëkkub feebar bi Medina ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu fi génn ba ënd ñu fii yàlla na leen yàlla allahumma al'an yàlla yàlla nga rëbb rek ki nga xamante ne mooy Utbatu ibn Rabi'a ah <laughs> euh, euh, Utbatu ibn Rabi'a loolu loolu la quoi hmm? waaw loolu <laughs> eh, eh, bon eh, Seydina Bilaal moo ko doon wax quoi ah allahumma al'an Shaybata ibn Rabi'a wa Utbata ibn Rabi'a wa Umayya ibn Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba <laughs> voilà loolu la Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu doon wax lool quoi waaw doon ñaan loolu waaye loolu bon am na nag Euh, yoo xamante ne dañ doy wax ne est-ce que bi mu toog toog est foofu la ko doon toog mais nañ naan la bu dul loolu est bu jàpp bu noon doon ba pare la ko doon wax euh, parce que euh, loolu mooy bi mu feebaree la ko doon wax quoi bi sayyidatu Aïsha doon nettali xadiisam boobu moom sayyidna Abu Bakr te nekk ci Sahih Imaamul Bukhari rahimahullah mais dañ naan la xadiisu sayyidna Urwa bi mu jëlee woon ci ki nga xamante ne mooy ndaw soosee Eh, te bokk ci banu najjaar mais Seydina Bilal da doon toog fii ci nodd bi ci sama kaw la doon nodd après da doon toog la doon xool horizon bi voilà ba fajar gi kii mais suuf ko foofu da ne moom mooy jóg nodd voilà loolu moo tax al waxul woon ne day jóg daal di yëgle ne léegi yow ibnu ummi maktum yow demal eh, eh, demal nga noddi loolu moo tax al imaam al-Hafiz rahimahullah ne lii nii imaam an-Nawawi wax Euh, ànd ak ne euh, mooy lu lu dafa feeñ kene wute nag daal xadiis bi ni mu ñëwee léegi daa soxla sax dalil bu leer buy dëgëral lii nga xamante ne nii moom la léegi avant loolu am na lu daal di euh, jiitu affaire boobu noonu mooy li ñuy wax nii mooy mais kan moo ne kan moo ne walam yakun baynahuma illa an yanzila hada wa yasada hada loolu ci riwaay imaamul Buxaari imaam al-Hafiz mu ne boobu dane al-Qasim moo ko wax ay fii riwaayat yan Aysa mooy bi mu jëlee ci sayyidatu mu ne te lii ni mooy gis nañ ko ci xadiisu Ibnu Numayr bi bii ñu na wax ne la xadiis bii nga xam ne moom la imaam al al-Hafiz an-Nawawi indi bii nii kaana li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam mu'azzinaani lool imaamu Muslim mooy ki nga xamante ne moo ko indi dëgg-dëgg imaamu Muslim mooy ki nga xam ne moo ko solo foofu noonu gis nañ ko fii loolu da koo dugal ci biir hadis bi bu dee riwaaye euh, al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' boobu mu jële ko ci bàjjanam di Sayyidatu Aisha foofu al ci boppam moom moo ko wax ci riwaay Imam al-Bukhari yi ne moo tax mu ne qaala al-Qasim ca fe ca jeexital ba mu ne loolu al moo ko wax qaala al-Qaasimu lam yakun bayna adaanayhimaa illaa an yarqaa haadaa zaa wa yanzilu zaa foofu ci riwaayu Sayyidatu Aysa boobu al-Qaasim dane radiyallahu anhu man dane ta nekkuloon seen diggante seen ñaari nodd yi lu dul kii wàcc kii yéeg loolu nag ah, mel ni kon affaire mooy kii day nodd wàcc keneen kii yéeg xam nga loolu moom lu gàtt la hein loolu nag eh, comme nga ne lool loolu ci alqaasim la yem waaye imaam alxaafis mu ne sukk riwaay bii nekk ci imaamu muslim rahmatullah alayhi eh, bii moom dafa ne da waxul ne foofu ibnu umar radiyallahu anhu moom la naan wa waqaa ah que moom dane foofu imaam alxaafis dane nit mën na ne doo alqaasim kat taabi'i la falam yudrik al qissatu al mursal la parce que alqaasim muhammad baayam ci boppam xamawul ci yonent bay saasaam dara parce que ajug yonent bay saasaam la judd waaw waxuma la yonent bay sa mais baayam ci boppam Seydina Abu Bakar Muhammad ibn Abi Bakar xamul ci moom dara parce que boobu bébé la woon waaw ay deux ans la am bi baayam di génn àddina kon kooku euh, doom ji waxatuñu ko al-Qasim nii kon loolu mursal la moom moo ko wax ko waaw ndax jotewul xam euh, li nga xam ne mooy xadiis bi waaw léegi nag Euh, euh, euh, léegi bon ñu teg fan lañ ko teg wax mooy wax jooju mu ne waaye suuf ko lool ñëw na ci beneen riwaay boo xam ne imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi daal na koy solo anil Qaasim mu jële sayyidatu Aysa mu tudd xadiis bi qaalat walam yakun mu loolu ni mu ko waxe mooy sayyidatu Aysa moo ne nekkul diggante noddug Seydina Abu Bilaal ak Seydina ibnu ma abu kii ibnu Maktum lu dul kii wàcc kii yéeg ci kaw noonu kon riwaay al imaamul Buxaari mu ne bi nga xam ne dane qaalal Qaasim fii ah mu ne ay fii ya hiya ay Aysa loolu kon lool al Qaasim mooy am bi ci Aysa kon loolu noonu mu wax du loo xam ne waxu boppam la kon ci sayyidatu Aysa day nekk musnad radiyallahu anha mu ne te imaam Muslim solo na mooy xadis bii ñu nekk nii te gisoon nañ taxriij bi sànq moom lañ gisoon imaam ibnu ibnu euh, Muslim mu jëla ko ci ibnu Numayr Euh, mu jëla ko moom euh, ci euh, an Ubaydillah al-Umari Abu Usman mu jëla ko ci ki nga xamante ne nii mooy Naafi' mu jëla ko ci Ibn Umar gis nañ lim ci yokk dane walam yakun baynahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha wax jooj ñépp nekk ci waxu ki nga xamante ni day niru na Ibn Umar ko wax kon waaw day niru na moo ko wax kon loolu lu amaam solo mu ne ta xadi te yokku boobu tamit feeñ na ci xadiisu Unaysa biñ la doon wax voilà <laughs> bi nga xam ne daa jaawale woon ne im ne moom Maktum la ne mooy njëkk nodd voilà kon loolu euh, euh, euh, loolu nag moo tax hmm, que mooy nodd googu Seydina Bilaal doon nodd mooy waxtu wi nga xam ne ca la yonent bay saasaam doon doon xëdd waaw ni mu doon jegee fajar gi waaw kon nag loolu léegi nag mu des loolu nag mu des Eh, waaw eh, eh, loolu noonu na jege imaamul ah, wax nañ la imaamu Nawawi nee na non non non non jegewul woon noonu quoi ah <laughs> loolu jegewul woon noonu dara dara dara dara waaw parce que laa yam na an ahadukum bu kenn ci yéen dog Euh, euh, bu mu bu mu bu mu ko war wala bu mu ko arrêté bu mu tax mu arrêté noddu Seyna Bilal waaye yow Seyna Bilal buy nodd tamit radiyallahu am na benn affaire nga ne mbiri il faut ngay kole selon buntu yu ñu jàll yëpp yonent bi alayhi salaatu moo ne bu ngeen déggee noddukat bi nodd da ngeen wax li muy wax yaakaar ngeen ne waa ji day xëdd di lekk di wax man muñ nee ne loolu mën naa nekk c'est pas possible <laughs> c'est pas impossible moom <laughs> waay bu déggee say naa bi ah allahu akbar akbar après commencé di xëdd ko waa boobu boobu boobu ah waaw waa ji bu ne <laughs> bu waxee léegi bu nottee ba pare yow fekk yow nga pare waaw naan sam ndox léegi voilà si Ibnu Umm Maktum di yéeg di noddu après yow <laughs> mais loolu euh, moo tax euh, euh, wax dëgg yàlla Euh, imaamul euh, euh, an-Nawawi rahimahullah li wax même bu dee imaam al-Hafiz wax na ci loolu day niru ne loolu moom mooy li gën a lëng ko wax <laughs> waaw loolu mooy li gën a dëgg ko dëgg parce que bu nee yonent way surtout ci riwaay hadith Ibn Mas'ud bi mu ne loolu da koo def ngir daldi yee ki nga xamante ne nii mooy ki ki ki ki ki ki julli mu gaaw waajal boppam waaye tamit ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii nelaw daal di jóg waajal loolu day mel ni loolu moom manu la nekk waxtu lu jege lool quoi kii nodd rek wàcc affaire bi ci waaw alors que yonent bay saa saam ne ci euh, euh, euh, hadith ibn Mas'ud bi laa yamna'u ahadan minkum adhanu Bilal aw nidaa'u Bilal min suhuur fa innahu yu'adhdhinu aw yaq aw qaala yunaadi bilayl li yarji'a qaa'imukum wa yuuqiza naa'imukum mu yee kii nelaw mais kii nelaw kooku mooy ci mën na nekk ci ku bëgg xëdd la te du te du te du yeewu rek lekk dina dem ci wanag wi def waajal yooyu yëpp ak loolu yëpp. kon loolu moo tax même bu dee ne waxu imaamu Nawawi bële ne qaala al ulama imaam al naan loolu même bu dee ne leer na ne daa wuteeg li en plus daa li siyaaqu xadis bi ne xadis bi waxee daa soxla lu leneen lu koy lu koy dëgëral loolu insha allah ni doon na moo gën a dëgër quoi waaw que loolu moom mooy li gën euh, euh, dëgër waaw ah wallahu taala alam léegi kon euh, loolu kon ci wax kon wax jooju da ngay gis ci hadis yi bu dee hadis bi mel ni Ibnu Umar moo ko wax voilà waaye est wàcc boobu mooy day nodd rek wàcc ci saa si kee yéeg rek nodd comme ni ko ñenn ñi di waxe comme euh, lii ñu bari loolu niru na ne loolu ginu la lëng wallahu taala alam li Imaam An-Nawawi wax loolu lu jara bàyyi xel la que boroom xam-xam yi nee nañu lii la voilà mooy Seydina Bilaal du nodd ci saa si rek wàcc waaw parce que moom mooy xool horizon bi ngir xool est-ce dugg naan déet fajar gi xar naan xarul après bu wàccee nag ci lay doora euh, wax Ibnu Umm Maktum d'après moom mu yéeg daal di nodd loolu insha allah mooy li nga xam ne daal loolu daal lañ gis waaw même bu dee ne imaam al-Hafiz wax dëgg la te ne bon loolu euh, parce que boo manoo ko boole xadiis Urwa bi mu jële woon ci imraatun min Bani Najjar ah, parce que moom mooy Seydina Bilaal ci boppam moo doon nodd waaye pourquoi pas ñu ne waaw moo doon nodd waaye lan mooy tere tamit kenn bi nga xam ne Ibnu Ummi Maktum leneen ci bari saa saa jël na ko mu nekk nodd deuxième nodd kat Seydina Bilaal bu noo dee ci guddi gi toog def loolu ah loolu euh, wallahu taala alam loolu daal euh, lañ gis ne imaamu li imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax loolu lañ gis ne mooy li gën a dëgër léegi nag mu am fii euh, masala boo xam ne bu am am solo la ñaari masala amaana moo ñuy defe pour gàttal affaire yi waxoon naa la xadiis yi nii yu gudd la mooy gis nga boo ci toppee nii nii nii di dem mooy yow de toute façon daa trois heures mën na la jëlal trois heures de temps doo pare waaw parce que masala yi ñoo ñoo bari ay xadiis yu gàtt la nga foog ne voilà non lii de xam naa lii la Bilaal day noddu guddi gi léegi lekk leen naan leen ba Ibnu Umm Maktum noddu point barre nga foog ne loolu jeex na loolu noonu sa waay yow loolu man na la jëlal cinq heures de temps tellement masala yi dañ cee fees del mais moo tax boo il faut nag mu daal di tënk affaire bi léegi mu am beneen masala boo xam ne wax nañ ko sànk doon ko junju waa léegi xëb kañ lay yem ci woor parce que xadis bi ta xadis euh, euh, bi ñu génn bu euh, bii passé bu Seydina Zayd ibn Thabit bi leeraloon nañ ci que ne non seulement xadis bi mais Alquran li mu wax lekk leen naan leen hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajr lekk leen naan leen ba bi nga xam ne ci la buum gu weex gi ngeen koy ràññeewee buum gu ñuul gi ci fajar gi te loolu yore tubay saa saam xamaloon na ko. ñi nga xamante ne ñooy ñoom Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu taala anhu que ne loolu tekkiwul mu ko que mooy euh, euh, da ngay teg buum gu ñuul ak buum gu weex di xool na ko noonu Seydina Sahl ibn Sa'd waxoon nañ la que bi mu wàccee te minal fajri bokku ci woon saxaaba yi dañ doon am na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon jël buum takk xool di xool di lekk di xool di xool waaye bala moo leer affaire bi day leer naññaa après bi minal fajri wàccee ci aaya bi ñu xam ne ah lool nag bu diggeeg bëccëg gi la waxul ay puum yoo xam ne moom la jël di xool léegi sauf que dafa benn côté bu ñu brossé te ñu la ko doon wax sànq doon na ko kii sànq naan la al imam al amash al imam al amash di Sulayman ibnu Mihran al Kahili ra rahimahullahu taala moom euh, daa jàppoon ne non affaire bi c'est pas ça mooy affaire bi daal man nga di xëdd di xëdd fekk jant bi génnul waaw moom daal fekk fekk jant bi génnul fekk jant bi fekk jant bi génnul loolu euh, euh, euh, man ngaa di xëdd quoi léegi ba ñu bari ne moom rekk ci wéete loolu nag masala boobu la xool voilà mooy mais waxtu wi nga xam ne ci la ñuy lekk naan sëy ak lépp loo xam ne day dox ci la nit kiy dugge ci nga waxe ko neen mooy waxtu wi nga xam ne nit ki moom lay dugge ci li nga xam ne mooy koor mooy lan mooy ban waxtu la ah loolu dañ naan la mazhab yi nga xamante ne nii mooy jamaahirul ulama al mazahibul arbaa muy mazhabu imam abu hanifa imaamu malik imaamu shafi'i imaamu ahmad rahmatullah alayhim ak ñeneen ñi ëpp ci leneen boroom xam-xam yépp ci saxaaba yeeg taabi'ina yi na ñu ñëw seen ginnaaw dañ ne mbir mi mooy tulu'ul fajri la kanta beneen bi ñu doon wax zone tampon bi lool waxoon nañ ñooñu fii lañ dugg mais après dañoo utum zone tampon mais loolu lañ la doon zone tampon quinze minutes avant dix minutes avant loolu amul voilà loolu leeraloon nañ côté bi côté bi mooy beneen bi léegi mooy bu fajar gi xaree la waaw imaam Ibnul Munzir mu ne te moom la Seydina Omar radiyallahu anhu Ibnu Abbas ak ulamaa'ul amsaar boroom xam-xamu gox yépp waaw te mu ne te loolu euh, euh, léegi ñooñu benn la mu am nag beneen wax boo xamante ne dafa am boo xamante ne nii moom mooy wax bi nga xam ne moom lañ jëlee ci al-Amash daf cee siiwee lool waaw imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne leen na ci saxaaba yi jëlee nañ ko wa zahaba jamaatun min as-saxaaba wa qaala bihi al-A'mash min at-taabi'iin wa saahibuhu Abu Bakr ibn Ayyaash ilaa jawaazi as-sahuur ilaa an yattadiha al-fajr waaw waaw léegi mu ne suuf ka am na mbooloo mooy ñaareelu abi bi ci saxaaba yi radiyallaahu anhu ak te A'mash loolu la wax bokk ci taalibe saxaaba yi ak ki nga xamante ne rahmatullahi alayhi nga taalibe Seydina Anas la woon ak euh, mbokkam ni anta doomam bi Abu Bakr ibn Ayyash que ne possibilité ba ni muy leeree ah. ba ni muy leeree voilà yàppaa ko fajar gi xar nage sa ah. <laughs> te loolu sahaaba yi muy wax kom ku mel ni Sayyidina Xudayfa en fait dañoo soloo ci moom euh, moo tax imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne te xadis boobu noonu al imam an-Nasa'i soloo na ko al imamu Ibnu Maaja rahmatullah alayhima solo nañu ko ñoom solo nañu ko na naka noon boroom euh, Sa'id ibn Mansur rahimahullah daal dina koy solo Abul Ahwas mu ne mu jële ci Asim Asim jële ci Zirr ibn Hubaysh mu laaj ne euh, jële ci Seydina Hudayfa Seydina Hudayfa ne ñun dañoo xëdd lii mooy teg talu ñii dañuy njëkke ñoom faire wax quoi waaw ne ñun dañoo xëdd ànd ak yonent balay saar saam wallahi tasaharna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huwa wallahi an-nahar ghayra anna ash-shams lam yattali voilà ñoom ñii li ñu wax loolu mooy pas ba jant bi génn mais ba mu leer naññ voilà loolu correction dañ ne ñoom possibilité xëdd man nga xëdd bu fajar gi xaree ba pare ba mu leer naññ naññ naññ naññ waaw foofu mooy limite bi pas ba jant bi génn léegi moom ñoom li ñuy tegtaloo al imam Amash mooy waxu wax bi sayna Xudayfa radiyallahu anhu dana ñun de xëdd nañoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waat naa ci yàlla loolu ba cëg la <laughs> sauf jant bi feeñ fenkul eh, al imaam euh, mu ne al imaam at-Tahawi soloo na ko ci beneen wàll jële ko ci Aasim bu mel nii mu ne euh, naka noonu euh, jële na ci mu ne al imaam Abdur Razzaq jële na ci Hudayfa ci ay yoon yoo xam ne lu dëgër la mu ne Sa'id ibn Mansur soloo na jële ci ak ibn Abi Shayba ak imaam Ibn al-Munzir ci ay yoon jël ci Abu Bakr radiyallahu anhu que ne moom doon na wax euh, euh, doon na wax lu mel nii voilà